ci riwaaya imaamu ibn Isxaaq bi rahmatullahi alayhi ginnaaw bi Seydina Umar ibn al-Xattaab daal di wax ba pare xutba Seydina Abu Bakar nag jóg war a wax kon ñu déglu li nga xam ne moom la Seydina Siddiq wal xadiisu fii musnad boo demee ci kii num tudd euh, euh, euh, siiratu Ibn Hishaam di nga fekk bi sanadin saxiix te wax nañ la ne kii nu mu tudd Seydina al imaamul Buxaari moom mi mu moom li ci kaw rek la solo mais côté partie bi imaam euh, Seydina Siddiq di wax loolu indiwu ko radiyallahu ta'ala anhu kon maada qaala Siddiq alayhi ridwanullah mu ne fa takallama Abu Bakr fa hamida Allah wa athna alayhi billadhi huwa ahluhu thumma qaala amma ba'd ayyuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in ahsantum fa in ahsant fa a'iinuni wa in asa'tu fa qawwimuuni as-sidqu amaana wal kadibu xiyaana waddaciifu fiikum qawiyyun cindi xatta uriixa calayhi xaqqahu inshaa allah wal qawiyyu fiikum daciifun cindi xatta aaxuda alxaqqa minhu inshaa allah laa yadacu qawmun laa yadacu qawmun aljihaada fi sabiilillahi illaa darabahum allahu bizull wala tashii alfaaxishatu fi qawmin qattu illaa ammahum allahu bilbalaa atiicuunii maa atactu allaha wa rasulahu fa idaa casaytu allaha wa rasulahu falaa taacata lii calaykum quumuu ilaa salaatikum yarxamukum allah allah allah wallaahi haadaa huwa qawlu siddiq waaw ñu waxaat ko kon al imaam ibn isxaaq wal xadiisu saxiix xaddasahu al imaamu zuhri mu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bi seydina omar waxee ba pare def xutbaam ba pare fa takallama abu bakr seydina siddiq daal di wax fa xamida allah wa asna alayhi billadi huwa ahluhu summa qaala amma ba'du ayyuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantu fa a'inuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni as-sidqu amaana wal kadibu xiyaana wadda'ifu fiikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alayhi haqqahu inshaa Allah wal qawiyyu fiikum da'ifun 'indi hatta akhudha al haqqa minhu inshaa Allah laa yada'u qawmun al jihaad laa yada'u qawmun al jihaad fi sabiilillahi illaa darabahum Allahu bi dhull wala tashii alfaaxishata alfaaxishatu fi qawmin qattu illaa ammahum allahu bilbalaa atiicuunii maa atactu allaha wa rasulahu fa idaa casaytu allaha wa rasulahu falaa taacata lii calaykum quumuu ilaa salaatikum yarxamukum allah allah Seydina Siddiq daal di jóg ci bar bi taal di taxaw daldi wax ne fa xamida allah wa asna allah wa asna aley mu ne mu sant buur yàlla moom as-Siddiq wa asna alayhi koy bàkk <clears throat> bima li nga xamante ne mooy li ci borom bi tabaraka wa Allah Allah Allah summa qaala ginnaaw googu mu ne amma ba mu ne ayyuha nnaas ayyuha nnaas yéen yéen nit ñi qad wallaytu fa inni qad wallaytu aleykum wa lastu bi xayrikum yëg leen ne man as-Siddiq Abu Bakr qad wallaytu aleykum dañu ma def ma jiite leen mooy yéen ma def ma jiite leen ma méngoo seeni mbir yor seeni mbir ginnaaw rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaye lool kese que ne maa jiite rek wanewul ne maa leen gën de walastu bi xayrikum gënuma leen ci kaw loolu kese waaw wa illaa wallahi huwa xayruhum waaw lu tax siddi as-Siddiq wax lii parce que possibilité wu ah riyaasatul mafduli ma'a wujudil faadil mooy possibilité wu nit jiite alors que ñëwu ca jiite am na ku ko fa wala am na ñu ko gën moo tax mu waxe loolu illa huwa sayyiduhum kama qaala sayyidna Umar fi riwaayati Aisha radiyallahu ta'ala anha fi sahih imam al-Bukhari anta xay sayyiduna wa xayruna wa ahabbuna ila rasulillah salawatullahi wa salaamu alayhi la ko sayyidina Umar ibn al-Khattab wax kon fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum te tamit nit du taxaw naan maa leen gën voilà loolu it beneen affaire la taxaw naan maa leen gën non déedéet moo tax yonent bi alayhi salaam ci côté woowu la doon wax naan la tufaddiluni laa tufaddiluni ala yunus ibn matta bu leen ma gënale ci kaw yunus seydina yunus ibn matta seydina yunus dunnun alayhi salatu wassalaam yonent mi alayhi salatu wassalaam ne bu leen ma gënale ci kaw waaw waaw waaye am na feneen fu mu ne ana sayyidu waladi aadama wala faxr waaw aadama wa man ba'dahu taxta liwaa'i yawmal qiyaama seydina adam alayhi salaatu wassalaam ak ñi ñëw gannaaw ñépp sama suufu drapeau la ñuy ne yawmal qiyaama huwa sayyidu waladi adam salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah. kon seydna siddiq mu ne fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum premier discours bi nga xam ne lañ ko tabb en tant que mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moo tax li gars yi politique xaw ma de politique générale lislaam jàngal nañu loo xam ne ñun jëlewuñ ko ci ñooñu waaw te gis nga du ay discours yu lay jëlal ay heure nit ñi toog déglu ba seen baat yi metti fu nekk ñii di gëmmentu ñii di ëbbali déedéet la te fi ñu koy defee ci xayru buqa'il ard muy al ci biir jàkka yi lañ defe loolu laaj wax lu leer naññ li la tax a jóg ak liñ la fal nga xam ne maa man ngeen fal tekkiwul ne maa nekk seen loos yi di def ci seen kaw lu ma neex déedéet fa inni amma ba'du ayyuha an-nas yéen nit ñi fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum dañu ma def ma jiite leen waaye walastu bi xayrikum dumaa leen gën de waaw parce que maa leen jiite rekk maa leen gën déedéet fa in ahsantu fa a'inuni fa in ahsantu bu ma rafetalee ci jiit gi ngeen ma def ci tabb gi ngeen ma tabb ci taxawu gi ma war a taxaw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ca la mewoon salawatullahi wa salaamu alayhi bu ma newee ci lool rafetal fa a'inuuni bu leen ma bàyyi man kese na ngeen ma ci jàppale waaw wa in asa'tu fa qawwimuuni waaye nag bu dee damaa def lu wuteeg loolu le bu ma ñaawalee fa qawwimuuni na ngeen ma jubbanti waaw bu kenn toog naan ah huwa siddiq huwa xayruna kon bon nañ ko bàyyi rek amaana am na fu mu ko teg loolu moo yàq lu yàq loolu la waaw waaw parce que mooy diw mooy sëriñ bi ba muy def loo xam ne yow leer na leen nag lii moom moom moom moom wax dëgg yàlla lii moom moom lu nii moom waaw léegi yéen ngeen toog ne moo ko sañ wala am na fu ma ko teg déedéet déedéet mooy man ngeen ko sax laaj ni ngeen koy ni boobu mooy façon laaj ne ko ah sëriñ bi man de bëggoon naa xam Euh, euh, keroog am na wala boog lii nii euh, boo ñu ci mënee indil ay leeru ay ay leeral bu ko defee moom bu doon da lu mu fàtte woon la doxale noonu ndaxu fàtte tax mu def lu noonu dina dëkk dina ñëwaat waaw wala boo ko waxee dina dina xam ne ah mooy li tax taalibe bi dina ma wax lii mooy ne. fii doxali naa loo xam ne wuute nag li nga xam ne moom lañ xam bu ko defee bu dee jar na leeral moom li def noonu la waaye sëf ko mooy loolu dafa am séance mooy soit mu def loolu wala mu def leneen moom mu def leneen loo xam ne taalibe bi miinu ko woon mu leeral ko xamal ko lu tax mu def lii bu ko defee njortu yu du ñaaw ci moom waaw waaw fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni ba ñu bàyyee yii nag kuy def lu baax ñu bàyyi ko tuusal ku nekk ci dëgg kenn du ko jàppale ku nekk ci waxtaan woo xam ne mooy wax dëgg nit ñi bëgg a tëral neen nga gis nit koo xam ne di def lu ne ngir ngir wan nit ñi ne li ngeen di wax wuute na ak li am nit ñi man koo jàppale am ñu fa nekk man koo jàppale xattaa wax nga dëgg walla ëskëy fettasu sax ci waxam moom buy wax loolu rek bu ko xeeb waaw loolu rek bu ko xeeb man ra'a minkum munkaran bu ko xeeb kii mu ngi wax dëgg ngeen bàyyi ko moom kese yéen ñépp ñépp noppi mel ni ay shayatin yoo xam ne shaytaanul axras yoo xam ne shaytaan yu tëj seen génn ñu noppi déedéet waru la demee noonu jàppale leen ko xatta wax nga dëgg bu leen ko xeeb waaw xatta ni ko wax nga dëgg bu leen xeeb affaire boobu allahu akbar kon mu ne fa a'in fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni waaw mu ñu bëggee mbir yi jub nii la amul mooy diw ba muy def loo xam ne leer nañu ne wute nag li mu demee wute nag sunna wute nag lim jaari ñu ñu toog naan mooy diw moo xa tax non non waru la tax dañu koy leeral waaw en tout cas yëgal ko ne ah ñun de comprendre tuñu sëñ bi lii nga jëf nii de ñun boo ñu ci mënoon a indilug leeral waaw <clears throat> mais bàyyi rek muy def te bu problème amee nga naan waaw moo xamoon na ko bu conséquence bi fâcheuse ñàng nga taxaw naan wow xamoon na ko ah. il devait savoir xamoon na li muy def dara rek wu ci te yow nga mënoon a toog waxoon ko ko loolu bokk na ci ñi gën a yées ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nga dugg ñuy door a wax waaw kon fa in wa in asa'tu fa qawwimuni mu ne as-sidqu amaana gis nga dëggu Seydina Siddiq première discours ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam dëggu amaana kóllëre la allahu akbar te buur yàlla digaloon nañu ñuy an tu'addul amaanaat ila ahliha kóllëre yi ñu koy delloo ca ña nga xam ne ñooy ay ñoñ ña ko moom ca seen waa ñoñ as dëggu amaana kóllëre la waaw dëggoog nit ñi dëggoog jiitu sa borom yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla yéen ñi ragal yàlla ittaqullaha yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokk ci ñu dëggu ñi kon as-sidqu amaana waaw dëggu kóllëre la wal kadibu xiyaana tàntaa fen wax lu amut expliquer xiyaana ak tas yaakaar la waaw lu tax parce que ka ngay waxal te yow nga nekk kilifa di wax loo xam ne day jàpp ne moom du imaginer ne waxoo dëgg nga wax ko ba tax mu fondewu wu wu ca la nga ko wax am yu mu def après mu andil ko ay tuuxi doona dugal ko ci ay tuuxi doona ay problème après yow nga nga taxaw na la wu loolu du ko war la waaw alkadibu xiyaana te wal iyaadu billah fi mu gine yéese mooy mu jóge ci kilifa xam nga gaa yi kilifa day wax loo xam ne lu leer ne expliqué la mais nag du kilifa diine mais comme que ñun ni ñuy tabbe diine kilifa diine baaxut mooy mooy doomu diwa tax waaw da gis boo tax buñ la diggee dara bés boo fi dof dof loo ba ñun ñi ñu naan ay sëriñ buñ la diggee dara en tout cas lu bari ci ñoom ba tax nga dël sa loxo dugal ko ci taal hein wala ngay dugal sa bopp ci ay ay ay ay ay te ñoom ñoo tax gis nga boo dugg ci gute gi ci piège bi boo ci nee dabaj fële la toog mel du yow waaw moo tax jikkoy shaytaane lañ yor côté boobu kamathali shaytaan id qaala lil insaani kfur fa lamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allah kamathali loolu yées na rawatin te loolu kilifaa koy def mooy ñoo xam ne kilifa la leen waa ji jàppee ka mathali shaytaan koo xam ne waa ji pare na moom di déglu ay waxam mu ne ñoom seen jikko yi dañoo mel ni shaytaane waaw id qaala ba bés ba mu waxee ba mu ne lil insaani nit ka waaja ukfur weddiloo ko yàlla ba mu weddee yàlla lan la wax ah dugal ko ba mu weddi yàlla nag mu ne ko inni bari'un mink man de dañ naa ci yow ku la yowaay mais yow looy def nii ba boo weddi yàlla yàlla mi ma bind bind la bind ñépp nga weddi ko mais lan moo la waa ji nag fa ngay taxaw na mais yow mais yow diw yaa ma waxoon ma def lii di ma def ko nga mel ni du yow mu naan non non non inni bariyun minka non non man dañ naa ci yowa ah. inni man mii axaafullaha ah. man buur yàlla laa ragala ah. rabbal alamin borom bi démiya loolu lañ lay wax te kat ñoo la dugal moo tax bis buñ taxee ba nga dugg kaso buñ la masoon a wax ne boo duggee kaso ñoo yaway fanaan ba baal ba nga dugg kaso fa seet est ce que diñ leen fa gis wax wallahi boo mayul sax duñ bokk ci visiteurs yi ñëw di la seet waxatu malaat yow fa ñu la dugal ñu dugal la fa dug buñ fa dugg xam kooku lo loolu est ce que du du du trahison mooy lam la doon gëmloo naan la yow kay waaw sa combat yi nga nekk wala lii ngeen di xeex nekk leen ci yére nekk ci dëgg waaw te nag naa leen yëgal leen na lu leen ci fekk dina ma ci fekk waaw lu leen nar dal balam leen a dal ci cause bii ngeen nekk man lay dal te fu ngeen dugg buñ leen fa dugalee dinaa leen fa fekk maag yéen la ñuy tëjandoo wala ñu bàyyee ndooñu wala maag yéen lañuy ñuy dóorandoo dumaandoo wala ñu bàyyi leen mais toogal ba nga jàpp loolu ba bés boo fi kiiwee bañ jàpp la di rëq sa ndigg wallahi moom du fa ne waaw wala ñuy dug ñu lay dugal fenn ndungu si du ñëw de doo ko gis mu ne fa nag di wax yeneen loolu mooy jikkoy shaytaan dëgg ka mathali shaytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafar mooy lañ lay ruux moo tax wal kadibu xiyaana mooy fen la wax na waaju lu amut la mu ko doon gëmloo ne ko lu la dal dal ma bi ko mbir mi dalee dalu ko moom écha moom il laa échappé moom waxuma il laa benn rëccut moom ci boppam moo rëccal boppam waaw moo tax fii saay bu la kenn dugal laa wax waaw ku la waxul kaa ñu jaamu yàlla bu ko faale kaa'inan man kaan kum man di doon ak nu babu si mën a gudd nu tengaada bi mën a toll nu kurus gi mën a toll laa bu mu la bu mu la yéem ak ku mën a doon maamam ci kaw suuf bu mu la yéem bu mu tax mukk mu jaral la ngay mooy borom bi tabaaraka wa taala bu ëllëgee suñu borom wax nañu ko te lii mooy àddina kamatali shaytaan loolu lay doxalee àllaaxira id tabarra alladhina taba'u min alladhina tubi'u lu wa taqatta'at bihimul asbaab suñu boroom wax nañu ko ci alxuraan mu leer naññ ñun nag ñu jël alxuraan tëj ko wala di ko jàng di baja fàttali ko afalaa yatadabbaruuna alxuraan am ala quluubin aqfaaluha nii ñii dañ dul settantal alxuraan wala boog dañ koo wàcce ci ay xol yoo xam ne dañ koo tëj dafa ami kannaa ñu bàyyi ko fi nekk ci lan ah di ba waxu ñoo xamante ne nii jooyu picc yi sax a leen ëpp doole waaw jooyu picc yi sax moo ëpp doole seen wax tellement amul benn njariñ suñu boroom nee na gis nga fii yow mal fii nii loolu la mooy ñi ngay topp ñu lay kàcc nga xam ne waxuñu dëgg nee na kilifa lañ nga topp leen ndax gëm nga ne peut-être dinañ def lañ wax fii ci àddina ka mathali shaytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin bu àddinaa bu àllaaxiraa lu muy wax suñu borom nettali nañu ko tamit même personne boobu même ñu la dugal ba nga dugg ñu daal di retiré wu lan la ñuy wax id tabarra alladina taba'u fàttalikul yow rasulullah alayhi salatu ak yow jullit bi bés bi nga xam ne ña doon toppaate ci lañuy ñuy deñ ña leen doon topp waaw akbar ñu taxoon doonoo woon woor doonoo woon julli doonoo woon joxe zakat doonoo woon def dara ci lu lislaam wax ñu ne la waaye nag dina baax yaa fi gën topp ñu rek yaa fi gën yow del topp ci suñuy ndigal kese ak suñuy bànneex kese bu ko defee say mbir dina sotti yow kooku waroon nga xam ne sax ci àddina fii bari na problème yoo nekk yoo xam ne ñoom yëg nañu ko mënaluñ la nix mënaluñ la tus mënaluñ la dara ngay dof dof lu jàpp ne koo xam ne àddina bii nga xam ne fi la choix baree te moom nee na kilifa la mënalu la fi dara nga foog ne keroog bi nga xam ne yow ma laa laa nga xam ne kenn du wax waaw waaw kenn du wax illaa man lu dul ku buur yàlla wax jox ndigal na ko waxal te booy wax wa qaala sawaaba laa yatakallamuun illaa man adina lahu arrahman wa qaala sawaaba lu dul ku borom bi jox ndigal te booy wax lu jub ngay wax waaw àddina bii nag weddi yàlla nit ñaa ngi koy wax ñii di wax ngëm yàlla ñii di wax ñii di taxaw di saaga te buur yàlla bëggul saaga bëggul lu ñaaw pourtant gaay ko fi wax fi choix bi am kooku mënalu la fi dara mu gëm loolu ne yawmal qiyaam fële moo lay sauver waroon ngaa xam ne kii day wax lu ko neex waaw id tabarra alladhina taba'u min alladhina tubi'u te bu yowmal xiyaamee ñooy njëkk a denc yéen parce que ngandum charge ngay doon ci moom te xam na ne mbiram éé àddina defoon na ba njuuj njaaj la mais fii aa yawma tanaad bés bi ñuy woowante ah fii moom amul rëcc njuuj njaaj du fi am moo tax dañuy denc yéen tabarra alladina taba'u di denc nag ñiñ doon topp di denc ñiñ doon topp lu tax wa taqatta'at bihumul asbab ndax bépp lu leen lien bépp lu leen mënoon a tenir xam nga dina bi lien wu parental ak lien wu ñoo bokk sëriñ lien wu sama sama la lien ñoo bokk intérêt yooyu yépp ay wadd wa taqatta'at bihimul asbaab échelle yooyu yépp la borom bi di dagg du jariñ dara yow laa yanfa'u maalun wala banuun la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun waaw man ata allaha bi qalbin salim bés la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun waaw alal du jariñ tus doom yoo bari la it du la jariñ tus illaa ba mu mbet mbete ndere man ka nga xam ne atallaha dafa dikkal buur yàlla bi qalbin salim ëndaale xol boo xam ne bu set wecc la waaw boo xam ne kiñaan bañaate soxor na daal di daal di bañ bañ yàlla bañ ñu baax ñi ainsi de suite yooyu noonu yooyu yépp waaw yooyu yépp dara la dul jariñ waaw kon nag lii as-Siddiq wax moo fi ne Allahu akbar lii wallahi lii as-Siddiq wax moo fi ne waaw as-sidqu amaana wal kadhibu xiyaana as-sidqu dëggu amaana kóllëre la booy wax nit ki xamal ne la nga koy wax bu dee dëgg kóllëre la wax ko lu leer wax ko dëgg ndax kóllëre la goo xam ne moom la buur yàlla fasanteeg nit ñi ñu war koo delloo ces ña ko moom nit booy wax ak moom danga koy wax dëgg ak lu mu metti metti nga xamal ko li fi am waaye bu ko naxe ay kàcc bu fexe fexe loo bëgg am koy nax wala bëgg lu tax tey ñu neexoog yow ngir nga nefi bu ëllëgee te leer na bu ëllëgee boo faloo danga leen di trahir mu ne déedéet man duma doxal ak loolu man as-siddiq as-sidqu amaana wal kadhibu xiyaana waaw wad fiikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alayhi haqqahu inshaa Allah waaw mu gis nga wad-da'ifu fiikum qawi ki nga xamante ne nii moo feebal ci yéen yéen jullit ñi qawiyun 'indi ku am kàttan la ku am puissance la ku am doole la ci man as-siddiq hatta uriha alayhi haqqa mooy ki nga xam ne dañ koo néewal doole yéen jullit ñi képp ku ngeen néewal doole moo xam parce que mawlaa la jaam buñ libéré la wala jaam la bu ñu tooñ wala koo xam ne ci échelle social bi jàpp ngeen ne amul alal ngeen tooñ ko néewal ko doole na xam ne kooku qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu insha allah kooku ku am kattan la bu ñëwee sama kanam man as-Siddiq ngir ma gé ba ni ma koy génnee li nga xam ne xaqam bi mu am tañu tooñ ko ko ba ni koy joxee jox ko ko féexal ko jox ko ko mu nekk ci ki nga xam ne xaqam day dellu ci moom bu soobee yàlla wal walqawiyu fiikum da'ifun indi xatta axuda alxaq minhu insha allah ki ngeen jàppe na nag mooy ki am doole ci yéen boroom daraja ji boroom pouvoir bi boroom fii la bokk boroom jaax gi kooku ci yéen fekk muy tooñ nit ñi yéen ngeen teg ko ci kaw wala muy lekk àqu nit ñi ngeen teg ko ci kaw muy wor nit ñi ngeen teg ko ci kaw ak nu mu am doole doole moo xam puissance financière ci wàllu askan loolu lépp alal askan ak fi mu bokk ak lépp ku foor la kooku ci man as-Siddiq bu ñëwee fi indi da'if kooku ku néew doole lay doon ci man xatta axuda al minhu insha allah ba ni may jële xaq yi mu yoral nit ñi ci moom bu soobee yàlla te duma ko tooñ mais xaq gëm jëlal nit ñi tax ngeen jàpp ne moom ko am doole la xaq boobu lay retirer lépp delloo ko ñu ko moom insha allah bu soobee ndeem seem na buur yàlla tabaraka wa taala mu xamal leen nag lu am solo xamal ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ila yawmi ddin mu ne laa yadau laa yadau fi sabilillahi illa darabahum allahu bi dhul mu ne benn xeet nag yenn nit duñ bàyyi jihaad fi sabilillah di xare ci yoonu yàlla cause yi nga xam ne moom la alquran teg ñu koy défendre loolu nit ay nit duñ taxaw ba ko hein moo xam nga yoonu jàmm soriwul li nga yor yow jàppoo ni li nga yor moo gën wala déet nit ñi ñëw bëgg koo faagaagal ci maali foro ne kenn du fi jaamoo yàlla du ngeen jaamu yàlla sama dëkk mais dëkk ba ngeen ne du ngeen fa jaamoo yàlla ngeen toog xoole naan noo yoonu jàmm soriwul lu tax du ngeen défendre diine jooju te suñu boroom ne woon udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir buur yàlla ñi nga xam ne dañ leen a tooñ nee na man capable naa te pare naa ngir dimbali ñooñu nga xam ne dañ leen a tooñ waaw yow nga bëgg a toog kontaante wu ci kaa bu ba pare ñu dem bëggam loola sotti sama xel ke ni en fait situation mondiale bi nii mu mel mooy bi gën bu ma sa exister te yow ngay xalaat jamais bul sidit bi tax nga xalaat ne l'islam war naa dominer lislaam war naa nekk loo xam ne moom la ñuy appliquer ñu dagg ko ci yow waaw wal iyaadu billah na siddiq ne nag amul benn ay ñoñ yoo xam ne banañ jihaad fi sabilillah illaa darabahum allahu bi zul lu dul buur yàlla dina leen dóor teg leen ak toroxtaange wallahi ci la ñu ne wallahi alladi laa ilaha illa huwa qarnu bii ñu ne 1440 tey ci ramadan wallahi alladi laa ilaha illa huwa hijriya tombeeg 2000 euh, euh, euh, juin 2000 2019 wallahi alladi laa ilaha illa huwa julli ñiit li la ñu ne qad darabana allahu bi dull waaw buur yàlla dañuy teg ak ak ak moo tax mooy li njàng nga wax rek ku yor say bomb yu baax sax ci ñun nga koy essayer wala nga fexe cuq ñenn ñi boole leen ak ñi ci des ñépp di jullit ñuy rayante nga leen di armé unzur ila al yaman unzuru ila xarbil yemen xool leen xareb yemen bi unzuru ila palestine ila ila ila xarbil bi unzuru ila harbi suuriya fële ca Syrie kan mooy rayante ay jullit ak jullit yenn yi yéeféer yi ñëw jàpp ci yeneen yi yéeféer yi ñoo leen di armée ñuy bombarder wante ku nekk jàpp ne yaa nekk ci dëgg waaw ñu nekk torox nga xam ne defender suñu bopp sax mënuñu ko dañuy fay ay puissance étrangère kafara ngir ñu ñuy yoral suñu sécurité sinon jàpp nañ ne amuñu sécurité wal iyaadu billah lan moo tax mooy lii siddiq wax laa yada'u al-jihaada fi sabilillahi illaa darabahum allahu bi-dhul mu teg ci beneen affaire bu garaaw al-faahisha wala tashi'u al-faahishatu fi qawmin qattu illaa ammahum allahu bil-balaa te gis ngeen ak ñaawteef mooy li jëm ci wàllu sexe du tasaaroo nga xam ne njaaloo mooy njaaloo ak forme yi jëm ci wàllu yépp mooy yiy tourner autour de sëy moo xam am ngóor jigéen ab ay ay ay ay relation extra conjugaux euh, conjugale ak tamit li nga xamante ni moo jëm ci njaaloo yooyu yépp ak libertinage gi am ci wàllu woowu nga xam ne ku mu neex ànd ak ku la neex relation bu nekk nga man koo am ci mbedd mi boo dajee nit sax mu xool ko ndaw su la neex ngeen ngeen nekk séqal ko nekk noonu mu ne yooyu noonu duñu du tas ci dëkk qat illaa ammahum allahu bil bala lu dul buur yàlla dina leen ndar kepp ñoom ñépp daal di leen fay wasaare ay ay ay problème yu rëy natt yu garaaw yu leen di dal bu ñu génn dugg ci beneen waaw xoola les tueries de masse yi xew ci pays yi nga xam ne ñoo naan les grandes démocraties ak tamit bu ñu wax ñoo ñun suñu réew yi Dakar yépp l'insécurité yi xew Sénégal ak yooyu yépp ak tamit dégradation des mœurs bi ma a'zamahu min bala lu ko gën a rëy ci natt bu rëy bu dal nit ñi ak feebar yi nga xam ne virus yi feeñ nga xam ne kenn xamu ko woon avant ay sidaawa ki ay ay ay ay ay maladies trans euh, sexuellement transmissibles yëeg yu ne MST yi bari daanaka ñu ci luubal ay milliards c'est des milliards c'est des programmes ay recherche yu dul jeex ñu def ko ci tax yoo xam ne kat ay ay yu vitaux lañ ci dëkk bi ñu bàyyi ko duñ ko toppatoo parce que feebar yii waaw poumon nit ñi baaxuñ nit ñuy noyyi baaxul dara baaxu ci ndax la wala tashii'u al-faahishatu fi qawmin qattu illaa ammahum Allahu bil-balaa wallaahi laqad sadaqa as-Siddiq wallaahi huwa siddiqu al-umma Abu Bakr ibn Abi Quhaafa alayhimaa ridwaanullah du tasaaroo ñaaw téef ci wàllu sëy njaaloo waaw ci côté yépp waaw njombu téef moo tax arab di ko woowe faahisha fu ko alquran waxe affaire jën affaire kii rek innahu kaana maqtan wa sa'a sabila waaw lu salte la te day xëcc merum yàlla te lu ñaaw la comme yoon loolu la kii di il faut liberté yooyu les femmes les filles les jeunes filles sont leur sont propriétaires de leur propre corps personne ne leur apprenne comment ils vont s'habiller ou di te ki la koy wax seetal rek bi gaa yi wax ay miitu kiyeen yëfi caaxaan yooyu ah daanaka ña doon euh, euh, même même même personnage yi rek mooy même classe ya doon ya leen ya leen di wuññi ñoom la ñuy tuumaal ne ñoo leen doon sàkku ahaqan huwa am laa ndax dëgg la li ñuy waxam déet loolu moom occupé wu ma ko en ñu ngi tuumalante waaw kii dugal ay loi daf lay may liberté ah bu ngeen wéetee ci bureau boo moyul mu sàkku la wala mu def le tout ay réunion yu guddeeg rien ngir wéet ak yow rek ngir séq ak yow leen parce que noonu lañ bëgg ngeen mel lu ñuy publicité ñu def leen il faut ñu def jigéen gu solul dara gu rafle ngir nit ñi mën koo jënd waaw caissière yépp ñu def leen ay jigéen presque waaw fépp fu ñuy jaay foog ñu teg fa jigéen goo xam ne dañ naan ko boo ñëw sa dënn bi nag il faut nga bàyyi waale sa sa sa ween yi am lu ciy feeñ waaw walla iyaazu billah bu ko defee muy attirer nit ñi te del sourire waaye yu mel noonu bu ñuy ab lal sax buñ ko tegee di ko publicité fokk ñu am jigéen bu solul dara tëdd ci daanaka waaw ñu ne leen lii mooy seen liberté waaw ci noonu ñu daal di tasaare li nga xam ne mooy libertinage li jëm ci wàllu sëy bu ko defee kenn mënatul daanaka téye sa tubéy benn jigéen mënatul a takk sër bu dee sax takk sër xewati na takk jiin boobu léegi nag ñuy ñu nekk fi di poser wu ay question léegi maladie yu bees yeeg yi nga xam ne day dalaateeg way way natt yu mag yi ñuy dal bekkoor yu mag yeeg yi nga xamante ni sécheresse yeeg ak mënd yi am taw yi ñëw di ravager tremblement de terre yi ma ne loolu ñun ñoo ko def wala tashi'u al-fahishata al-fahishatu fi qawmin qat illa ammahum allahu bil bala ginnaaw bi mu waxee lii la mu ne ati'uni ma ata'tu allaha wa rasulahu topp leen ma man as-Siddiq yéen nit ñi wallahi wa huwa yaxtubu an-naas wa huwa awwalu xutbatin xatabaha qaama biha as-Siddiq ba'da mawti rasulillah ba'da an buyi'a bil-xilaafa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne leen ati'uuni maa ata'tu Allaha wa rasulahu waaw topp leen ma fekk mooy seen topp ma tal leen ko foofu maa ata'tu Allaha wa rasulahu maa ngi topp à condition maa ngi topp buur yàlla maa ngi daw ci ndogal ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li mu tegoon fekk maa ngi ci lool topp leen ma waaw fa ida asaytu allaha wa rasulahu fala taata li aleykum bu ma moyee buur yàlla tabaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fala taata li aleykum amatuma benn topp goo xam ne gu ngeen ma waral la koo xam ne topp ma parce que bu ma mooyee yàlla ak yonent ma sa sam topp ma si di xamatu même bu dee maa leen jiite lii mooy dëgg ah waaw la ta'ata comme li yonent ma sa sam waxoon waaw innama ta'atu bil ma'ruf dëgg dëgg topp ci ma'ruf ci njekk ci yoon lu tegu ci alquran ak sunna la toppi nit waaye kenn toppi nit ci ay mooy yàlla wooy maay sëriñ bi naan naa jël loo xam ne xaraam na mu ne jël leen dagan naa jël leen reewu ci nga jël déedéet dama naan la yonent ma saar saam waxoon na ah ah innama ta'atu bil ma'ruf ah kenn du topp koo xamante ne nii ab jaam bay mooy ki nga xam ne moo bind moo tax Seydina Siddiq gis nga wallahi kii nga foog ne taxaw nekk fi ngir maay jiite non moo taxoon waxoon waaja ne ko ba ko waaja doon xool waajam ne man bul jiite mu ne mu ne ko man de demandé wu ko te bëgguma woon a jiite bañoon fitna moo tax ma nangu ko waaw jazaahu llahu an il islaami xayra jazaahu llahu an kon lii mooy discours bu njëkk bu Seydina Siddiq taxaw ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rob yonent ci lañu ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam génn àddina